a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wassalaatu wassalaamu ala ashrafil mursaliin wa imaamil muttaqiin al-mab'uuthi rahmatan lil aalamiin sayyidinaa wa nabiyyinaa wa rasuulinaa muhammadin wala alihi wa saxbihi ajmaciina amma bacdu siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaa bi ñu génn bi cawni illahi wa fadlihi wa minnatihi ñu ba léegi ci axkaamul mawaaris wala alfaraid jëmoon ci wàllu miiraas ci wàllu sharia ni nga xam ne noon la suñu boroom subxaanahu wa tacaala wa kadalika nabiyuhu alayhi salaatu wassalaam leerale jàngale ko te tënkuñu en tant que julit ñu war ko takk xam ko te di ko doxe eh, ci jotaay bi weesu nag gisoon nañu yi nga xamante ne nii ñooy xuquuq xaq yi nga xam ne jeexaloon nañ leen ñoo nekk ci alal ji fi aji dawlu ji ki génn àddina bàyyi nga xam ne jamono jooju tuddaguñ woon lu ñuy miiraas waaye ak tarika la tuddoon muy li nga xamante ne ni moom la bàyyi ginnaaw ci alal alal jooju nag waxoon nañ ne du ay euro rekk walla ay dollar walla ay CFA walla ay dalasi walla ay rouble walla ay livre sterling kese walla ñoom diinaar ak dirham ak ñoom riyaal waaye mooy lépp loo xam ne ay kër la yu mu fi bàyyi wala ay terrain yoo xam ne moom jaaykatu terrain la wala lu mu ci amoon wala ay tool wala ay magasin wala ay bus yoo xam ne ay kaaru transport yu mu moom yoo xam ne ki dem moo ko fi bàyyi moo ko moomoon walla mu nekk yoo xamante ne ay bor tamit yu ñu ko yoreel voilà loolu dañ ko fàtte woon du mooy loolu lépp ci la mooy ni ñuy laaje ñi nga xam ne kan la yoreeloon mais ñi ko yoreeloon it buñ ne faatu na jeex na ñu daldi ciy tëdd ah déedéet déet ñoom dañu xam ne buur yàlla mi nga xamante ni laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi samaa mu ngi leen di gis buur yàlla mi nga xam ne azza wa mi nga xam ne amul dara lu nëbbu ci moom lenn moo xam lu nekk ci asamaan wala ci suuf mu ngi gis te xam na ne yow yoreel nga kii dem dem na nag bindu ko fenn yow nga ne kon nag baax na ça fait mon bu ko defee ma bañ a fay ay ragal leen buur yàlla mi nga xamante ne boo fayul fii ëllëg di nga fay jamono joo xam ne laa yanfa'u maalun wala banuun illa man ata allaha bi qalbin salim di nga faye foo xamante ne foofu kenn du fa fayee maalun wala banoon du say alal ngay joxe du xaalis ngay rembourser da doo rembourser xaalis doo ne jël leen sama doom yi ma mucc waaw waaw waaw yawaddul mujrimu law yaftadi min adaabi yawmi idin bi baniihi wa saaxibatihi wa axiihi wa fasilatihi allati tu'wiihi wa man fil ardi jamii'an pour lan summa yunjiihi suñu boroom ne kallaa mukk loolu duma ko def waaw bis ba nga xam ne nit dina taxaw bëgg lool fidaa waa këram ngir mucc ci mbugal ma mu gis te mooy mbugalu yawmal qiyaam waaw min yow yawmi idin bi benn yi bu sañoon ne buur yàlla jëlal may doom lépp lu ma mësa jur lu jóge sa gaño sët yaag yépp jëlal waaw wa saaxibatihi ndaw soxna sa ko jural doom yi mu ne faba waaw sama frère yi sax boo mënee jël leen buur yàlla même ñi nga xamante ne nii ñooy sama mbokk yi nga xam ne bu problème amoon ñoo may wër sax wa fasilatihi allati tuwi way buur yàlla fabal waa lii rek lan moo tax nit ki al mujrimu moom di def loolu ngir mucc summa yun ji boo defee yii yépp daal fekk ci lay texee après ma mucc ci sa mbugal del jëlal ñooñu fidaa naa leen suñu boroom ne kallaa maa bañ du deme noonu innaha la va waaw innaha la va innaha la tad'u man adbara wa tawalla wa jamaa fa aw'a allah wa jamaa fa aw'a di dajale rek yor xàqu nit ñi bañ leen a joxe nit ki faatu nga yoreel ko nga tëdd ci waaw dal di koy effacer fu nga ko bindoon ne une bu wàññeekoo ngoog santati yàlla xam nga ne santoo yàlla de sa yaram waroon naa daw nga nga am ker saay sa boroom gis la nit nag xanaa koy nax ba ku génn àddina nga waral ragal yàlla waaye di béjjën di béjjën nit ñi di béjjën bay béjjën ku génn àddina wallaahi kooku moom amatul lees koy wax kon mooy alal yi mooy tamit yi ñu ko yoreel yooyu ay det la yoo xam ne gaa yi dañ koy fay waaw ñu boole loolu lépp alal jooju yépp nag loolu mooy tarika loolu lañ gisoon xaq yi nga xam ne ñoo ci nekk ñu nekk ci à ñetti xaq te baat bi nga xam ne laata ñuy dugg ci miraas moo ko doon tënk mooy baatu tadduumu boobale taa bi di tajhiis gi mooy li ñu koy waajale ba niñ koy jébbale boroomam ci alal jooju lañ koy jële waaw bu dee amul ku taxaw ne maa koy def li wajhillaahi tabaaraka wa ci lañu koy jële loolu benn la daal gi di du duyu nii di det yi di bor yi bépp bor bum yoroon ak lépp loo xam ne da cay engagé woon ne moo koy joxe day fay day fay yooyu nag ci la bokk na ci soxna si nga xam ne ba mu koy denc can gi matut woon mu ne woon bor boo xam ne nee woon na dina ko fay bu boobaa bala ñoo séddale même bu dee ne soxna si moom day am après dinañ ko gis buñ ñëwee ci ñi suñu borom ne ñii jox leen lii ñii jox leen lii ñii jox leen lii dinañ gis ne soxna si day am waaye balaa soxna si loolu di àgg ci miraas bi fokk ñu jël li nga xam ne moom bor la bu mu moom ñu daal di ko koy jox mooy la desoon ca can ga ñu daal di ko koy fay kon duyu di det yi képp ko mu yoreel waxoon nañ nag yi nga xam ne zakawaat yi nga xam ne da ko waroon te leen ndax ci càgganteem yooyu dañ ko koy génneel kafaaraat yeeg nuzuur yi kafaara yi nga xam ne dafa laaj alal moom la ko ron a réparer te defu ko woon loolu dañ koy jële ci alal joo jële laata ñuy miiraas waaye yi nga xam ne daf ko nidaroon ndax nidar boo fi nidaree day bu yàlla boo nee par exemple nidar boo xam ne danga ko defal charte gisoon nañu kaamu nuzur walillahi alhamdu wal minna nga ne man bu may buur yàlla mayee Euh, en tant que chef d'entreprise en tant qu'entrepreneur bu defee ma remporter le marché marché bii appel d'offre bii état bi def bu defee ma gañe ko de dinaa génneel suma boroom deux millions yoo xamante ne nii francs CFA yu may saraxe jox ko masaakin yi li wajhillaahi tabaaraka wa ta'ala kooku buñ yëgee ne loolu la waxoon de toute façon génn na àddina defu ko dañu koy jël ndax nidar yooyu day mujj nekk loo xam ne fardu aynin lay doon farata lay doon ginnaaw bu ko borom bi subhaanahu wa defewoon defe loolu te tamit aj ji wax nañ la que ne incha allah li gën dëgër tamit mooy da koy dañ ko koy defal waaw waaw comme xadiis bu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, comme ni ñu ko tudde woon bu mawlaana ibnu abbaasir radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa an abihi al-Abbaas am na nag ñu ko ci génne comme niñ la waxoon ne non non non non d'accord ñu loolu fen en plus sax mooy yi ngeen fi wax yi euh, du ñu d'accord parce que mbir yi day aaju yéene ñenn ñi ne non bu dee daf ko defoon wasiya daf ko defoon ndénkaane te moo ñuy defal introduction moo ñuy jàllal bopp transition ci bi ci tegu après daal bi muy te du mooy waaw bi xëcc daal bi muy wasaayaa yi muy testament yi nga xam ne daf koo digle bàyyi ginnaawam ne nañ ko ko defal yooyu gisoon nañ ko tamit muy testament boo xam ne nag foo nekk loo xam ne lu ñu mën a exécuter la bu dee ak testament boo xam ne mënuñ koo exécuter parce que daa bëgg venger gaa yi ngir ne ñii dañ may fontoo bàyyi leen rek sama alal ji yépp laa def testament loolu du jàll waaw ngir bu gaa yi am tuus bàyyi leen fii rek léegi sama doom yi dinañ xam ne lañ ko siqal man mii di seen baay nañ xam ne maa leen maa leen maa leen fiiti kaw cim xel dinaa leen galgal foo xam ne dinañu xam ne duma seen moroom déedéet waaw wala mu def wasiya goo xam ne dafa ëpp un tiers koo xam ne war na koo defal wasiya wala mu ëpp un tiers kooku dañ koy chartal dañ koy aj ci ñi nga xam ne ñooy koy doon ñu saxal ko wala déet wëyal ko nangu ko wëyal bu ñu ko wëyalee mu wëy bu ñu ko wëyalut du daldi wëy waaw euh, wasiya yi nag bari na waaw waaw xam nga yenn yi bon wala yooyu jaru ko comme wasiya boo xam ne euh, moom maalum la bu ñu xam la waajoo xam ne dafa am ñetti oto njaga njaay waaw wala ñetti autobus yoo xam ne comme car yu mag yi mu ne man de bu ma test def naa testament ne bu ma génnee àddina bëgg naa benn ci ñaar yooyu muy cinq car mu am ay numéro un deux trois quatre cinq mu ne numéro 2 bi de bëgg naa ñu joxal ma ko association diw bu ko defee ñuy mën a transporter wala école diw dañuy jàng alxuraan di ramasser ji xale yi bu ko defee ñoom ñu man leen ciy jëlaale di leen yóbbu ci daara ji lool de bëggoon naa ko bu mu génnee àdduna ñu defal ma lool xam nañ ne kon bus numéro 2 la wax léeg-léeg nag mu wax loo xam ne mooy day nekk euh, xam nañu ko waaye nag ci biir lu ñu réere la mooy xam na ñaata la wax ne moom lay joxe comme ci exemple oto yi ñu la wax mën na nekk ci kër exemple dañu joxe exemple oto rek mais man na nekk tamit ci kër ma ne man daal sama kër yi dix terrain yi ma yor loo sàngam loo bi nga xam ne moo nekk parcelle Assainies te yow sa dix terrain yi dix yëpp benn moo ci nekk Parcelles Assainies ci nes newul foofale mu ne bi nekk Parcelles Assainies de man de bëgg naa def naa wax wasiya bu ma génnee àddina nañ ma ko joxeel ñi nga xam ne ñooy masaakin yi wala ñi nga xam ne ñooy toppatoo wàllu jàng alquran bu ko defee ñu man cee tabax loo xam ne ci la ñuy jàngalee téere bi yàlla bi ak lu jëm ci diine ji loolu leer na donc de boo kiiwee dañuy jël rek ne voilà mais mooy à condition mu bañ a dépasser as-sulus waaw as-sulus wa as-sulusu kasiir ndax bu dee yow dix terrain yooyu ndeke terrain bi nga ne moom ngay wasu yëpp moom rek nga mooy yow dix terrain supposons que dix terrain kese la fi bàyyi comme alal léegi nag dix terrain yooyu bi nekk Parcelles Assainies moom quinze millions lay jar yeneen dix yi daanaka bu ci nekk di jar ay un million ñu xool ne mbir mi dafa ëpp un tiers bi ñu dajalee terrain yépp ëpp na un tiers u alal yépp bu boobaa kon kenn du ko jox association bi mu wax waaw mooy dañ koy aj ci li nga xam ne accord ak nangu ñi nga xamante ne ñooy ñi ko war a doon ne leen kat seen baay lii la waxoon teenee bii la waxoon waaye nag yonent bi salawaatullahi <coughs> wasalaamuhu alayhi daf ñu waxoon ne athuluthu wa thuluthu kathir un tiers te un tiers sax bari na kon nag yéen la ñuy déglu bu dee ne wëyal ngeen ko mu wëy bu dee ne valide wu ngeen ko kenn du ko valider mooy dañuy arrêter affaire bi kenn du mooy lool du dox ñu laaj leen ñu ne waaw day dox <coughs> voilà kon loolu leer na mais am na yoo xam ne bu nee par exemple fukki këram yi moom am na benn boo xam ne mu ne daal sama fukki kër yi daal waaw naa ci def wasiya benn ci yooyu te waxul ban la mooy loolu majhul la ci loo xam ne lu ñu xam la mooy xam nañ ne am na terrain yi fukki kër fukki terrain wala fukki kër sax yuñ tabax waaye nee na benn la ciy joxe xamuñu ban la waaw bu boobaa de toute façon bu ñu nattee affaire yi bépp kër boo xamante ne nii day ëpp li nga xam ne mooy un tiers boobu dañ koy boobu du bokk bu dee dañoo xool nag ci kër yooyu benn kese moo ci mat un dañ naan kon bii lay doon manula doon beneen xanaa waraa say wa war a say ne d'accord nañ mu nekk benn ci ëpp loolu ndax loolu seen xaq la voilà kon wasiya loolu gisoon nañu ko euh, ak tamit importance gi mu amoon ak yonent bi alayhi salaam bi mu doon xërtale ngir nit ki di bàyyi wasiyaam comme ni mu nee ci xadiisu Mawlaana ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma tuddoon nañ ko wal xadiisu qad rawaahu euh, aljamaa euh, <coughs> léegi kon parewoon nañ ci loolu. biñ paree ci lool nag àq yi nii tajhiz waajal bi ci tegu di um, bor yi fay bor yi bi ci tegu uh, fay bor yi nag uh, loolu il faut ñi ñi nga xam ne am nañu bor ñu wax ko waaw bu ñu toog naan non non parce que gis nga problème bi ci nekk que wa uh, nafsul mu'mina al mu'min mu'allaqa waaw yonent ma lay saa saa nee na dañuy aj bakkan bi dañ koy aj moom mooy mooy fa mu nekk mahbus fekk fayuñ bor bi te tamit gis nga li doon wax kon yooyu nag problème yu rëy yooyu bul toog naan man moo rus naa koo wax déedéet amul rus naa koo wax wala bon c'est que yi itam duñ ma gëm quoi non non non amul duñ ma gëm amul duñ ma gëm yow waxal rek comme que waa ji bindu ko woon yéen itam bindu ngeen ko woon. mais da koy wax doone bon man damay noppi parce que bor baa fi waaw mooy il faut pas ñu koy maslaawe noonu waaw wala tamit ñi nga xam ne ngeen xam ne bor bi am na yéen ñiy doon ngeen tëdd ci loolu lu grave la comme niñ ko waxoon kon bor bi après euh, euh, wasiya comme niñ gis lii léegi nag miraas dóor ñoom muy miim bi muy miimu tadduumu gi kon waxoon nañ la ne miraas mooy dernière position ci tarika ji mooy bu ñett yee yëpp jàllee hein ci lañuy euh, bokk na ci yooyu pardon <laughs> sama xelal kiy dóor a ñëw yi nga xam ne dañ ko ciy génne te day wàcce wàcce waayu bor mooy loo xamante ne moom euh, ki gaaño <laughs> doomam joo xam ne majeurul kan mooy kan mooy kan mooy tuteeram moom dafa yàqaloon nit par exemple oto toj ko nga xam ne moom mooy fay waaw ndax moom mooy moo kilifaam huwa damin voilà ñu kii les coûts des réparations c'est ça jotu koo fay nag bi nga xam ne ci lañ ci mu faatu yooyu tamit ci la loolu day wàcc wàcc waayu bor bu mu yoreel waaji waaw parce que moom ci zimmaam la ne woon ndax doom ji moom moo ne woon responsable te moo ko doon fay voilà léegi nag ñu ñëw ci miim bi miraas bi euh, miraas bi mooy miim bi mooy mooy li ci tegu waxoon nañu fii nag la miraas di di di di intervenir waaw ginnaaw bi ñett yee jàllee ci lañuy dugg tey nag ci wàllu miraas insha allahu taala mooy euh, bi ci njëkk mooy dañuy xam dañuy xam que ne miraas dafa am ay ponk comme liñ la ko waxe woon mooy ne dafa am ay ponk yoo xamante ne ni ah, mooy dafa am ay ponk ay arkaan ay piliers ay piliers loolu mooy lan ñetti pilier la am mooy gis nga mi loo dégg ñu ne la miraas la ñetti ci yi ñuy bëgg a tudd newu fi xamal ne loolu du miraas miraas amu fa waaw miraas amu fa amu fa mooy ne leneen a fa nekk waaye du miraas nga ne ma ñett yooyu ñoo ñam mooy keno lañu mënuñoo ñàkk mënuñoo ñàkk bi ñu njëkk mooy almuwarrisu premier ruknu ah xam nañ liy pilier mooy loo xam ne bu fi newul moom euh, de toute façon mbir mi du du baax mooy amut il faut ñoom ñépp ñu nekk fi bu ñu la nee arkaanul islam manoo ne man jullit laa ba pare ma ne man yenn nag ci yooyu man moom moom d'accord man waaw non man dinaa julli ah mais woor moom duma ko def koor gii di waaj a ñëw ñu ngi Shaabaan non man koor moom de toute façon moom bokkul dañ naan la loolu sa sa ngëm yàlla ci boppam moo dul baax waaw loolu mooy pilier bi ci njëkk mooy almuwarrisu mooy bala ñu wax affaire que ne donn euh, miraas il faut ki ñuy donn ne fi ki ñuy donn loolu mooy lan mooy il faut waa ji fekk ne ne moom dee na ba pare ñu xam ne diw ne watu fi gaañu na newu fi mooy exister woon na nit ku exister la kenn du miraas ab fantôme waaw kenn du toog rek créer sa sam xel ab personnage dessin animé créer ne walla faat nañ ko léegi ay wa ñëw leen ñu miraas loolu man ne kon al muwarris ki nga xam ne moom la ñuy doon il faut mu nekk koo xam ne ku existe la woon waaw <laughs> euh, léegi bo fii dina am na loo xam ne mënoon nañ ko fi leeral xam nga ñaari façon dee moo am ma ah yow loolu ñaari façon dee ma la waaw bul bul fël gémmeñu sàmba fekk xamagoo li sàmba yu wëliis <laughs> waaw ñaari façon faatu mu am dafa am koo xam ne dafa faatu mu leer ne kii faatu na waaw ñëw attesté ne mooy nokke nokke gi dem na kër bi arrêté na lépp arrêté na léeg sax ngir gina am lu leer ab médecin ñëw attesté ne la mort de la person mu ngi nii ñu koy waajal ak yoo yow ko sang ka defar kooku leer na ne kii faatu na kooku benn façon la mu am beneen façon faatu boo xam ne juge bi mooy décréter ne waa ji faatu na waxaatal li nga wax nga ne nga ne la ma ne do beneen façon bi mooy juge bi bu dee réewu jullit la alqaadi yi le kadi alqaadi bi kiy àtte te toogal fi ki nga xam ne mooy nguur euh, l'islam toogal fi kiy doxal mbiru l'islam mooy àtte ne euh, diw mi faatu na mooy amul matériel bu palpable buy wane ne mu ngi nii kooram ngi mais dañ koo jox àttee ku faatu mooy almafquud ki nga xam ne dafa jekki disparaître kenn xamatu ko fu ne wala ñu xam ne fële la ne woon mais dëkk ba mu ne kenn gisatu ko yooyu après dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw buñ ñëw ci ci ci shurut yi ci shurutul irsi dinañ ci ñëw <laughs> dinañ ci ñëw après dugg ci affaire mafquud yooyu waa waajooju noonu nan lay demee parce que dafa bari ay branche mafqud ki nga xam ne dafa bon soit soit ñu bon nañ bàyyi ba àgg foofu mooy ki nga xam ne dafa disparaître maanaam nga façon disparition yi dafa bari koo xam ne daa demoon ci guerre disparaître koo xam ne dafa demoon tukki disparaître disparaître nag mooy amatuñ ci moom benn nouvelle waaw bu boobaa dinañ gis bu ñëwee ci charte yooyu juge bi est-ce day toog rek ne bon kon léegi daal saway aca faatu na aywa léegi yéen ténj leen yéen soxna yi après bon ngeen kii quoi euh, yéen doom yi après ma ma ngeen ngeen ngeen def miraas bi déedéet nan lay demee loolu dinañ ko gis insha allah ci shurutul is léegi mooy kon fii nañ bañ a duggagul ci ci côté boobu mooy kon premier pilier mooy almuwarris il faut am ko faatu ba pare waaw waaye léegi ki faatu wax nañ ñaari façon faatu yi soit mu nekk koo xam ne xaqiiqi la waaw mooy dafa faatu ñu gis ko nii ak koo xam ne dañ koo jox ak tey ku faatu te kooku mooy ki nga xamante ne mooy dafa disparaître al kenn amatul ci moom benn nouvelle waaw kon il faut ku faatu mu fekk nit ki faatu waaye loolu mooy al muwarris bi ci tegu di al waaris il faut ki nga xam ne mooy doon nefi waaw parce que miraas moo taxaw benn ci yi ñu jot jot tudd amul mooy miraas amu fa <laughs> boo dee boo dee ne alal dañuy séddoo ka ko moom mu ngi dund mu ngi ci kaw suuf di dund te te bokkul ak ki ki nga xam ne juge bee ko jox ak tey ku faatu kooku moom xam ne ne fii moom miraas newu fi séddoo alalu jàmburo fi ne rek alalu koo xam ne mu ngi dund ñuy séddoo alalam <laughs> waaw waaye it bu dee ne dëgg dëgg waa ji faatu na waaye nag amul kenn ku ko donn mooy alwaaris kon foofu mooy ne miraas tamit amu fa mooy ne man duma ne ah waaye waaye saay mii daal saay milliardaire bii nga xam ne amul doom amul baayam faatu na ay mbokkam yépp faatu na moom il est unique amul soxna amul doom amul dara léegi ñun nag ay xaritam nañ génn na àddina léegi ñun nañu taxaw jël alalam déedéet ah <laughs> loolu man da ne il faut ku ko waral a doon ne fi waaw koo xam ne nag comme ko wax nañ ci faatu mooy mu nekk fi mooy day tekk ne moom bi kee faatoo moom mu ngi dund mu nekk koo xam ne ab fœtus boo xam ne euh, mu ngi ci biiru yaayam waaw muy enfant boo xam ne dañ ko bu bu bu construire la bu kii euh, moom mu ngi ci kii moo ko jur mais génn na àddina kooku noonu même bu dee ne ci biti nii gisuñu ko mais mu ngi ci biiru yaayam kooku euh, dañuy xaar ngir man koo boole ci affaire waaw tamit xam ban sexe la am est-ce que góor la est jigéen la waaye est-ce que xunsaa la <laughs> est-ce que xunsaa la mooy koo xam ne dafa am ñaari bu góor ak bu jigéen euh, bon euh, mooy dafa am fii comme euh, sàkkara bu góor ba pare am li nga xamante ni mooy pëyu jigéen en même temps kooku it beneen affaire la boo xam ne ci mbir yi la bokk ak nan lañ koy lijjantee boo loolu dinañ ko tudd <laughs> c'est rare mais ça existe waaw ça existe ak bon euh, lan la ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ku mel noonu moom nan lañ koy nan lañ koy joxe ci miraas mi kon mooy alwaaris kii doon tamit il faut mu exister léegi loolu mooy deuxième ponk bi troisième bi mooy almawruus mooy lu ñuy doon foog mu fi <laughs> mooy lu ñuy doon mais mu ne fi waaw lu ñuy doon foog mu nekk fi mooy alal ju ñuy doon bu dee ne waa ji génn naa dina nit ki génn naa dina c'est sûr réel ñi koy doon par exemple ñu ne benn doomam a ngi moom kese doom benn doom la am mu ngi nii ak ak soxnaam ñooy kon ñoom ñaar dañ koy doon léegi nag sauf que problème bi mooy al mawruuf lu ñuy doon moo fi nekkut mooy waa ji alal jin bàyyi bañ ci faye bu dari bor yi par exemple dafa jeex bañ ko ci waajalee fay ci bor yi jeex na wala même sax moom mbubb mi mu soloon rek lañ ko waajale parce que amul leneen bàyyi fi leneen kooku amul kooku jeex na mooy loolu foofu foofu miraas manu fa am parce que ana ngay miraas bu boobaa dangay ngay miraas ci kaw air bi noonu naan kër sàngam muy kër yoo xam ne ci sax sam xel rek la nekk kon yii ñooy ñett yi nga xam ne ñooy ponk miraas mooy al al al muwarris ki ñuy doon te mooy ki faatu foog mu nekk lu réel wal ak ki nga xamante ne mooy donn wala ñi nga xam na mooy ñoom ñooy donn man na nekk kenn man na nekk ñu bari alwaarisuun mën ñu nekk ñu bari comme liñ la wax la am na koo xam ne fii fils unique la yaayam génn na àddina amul kenn moom rek la jur te bàyyi kii bàyyiwu mooy maam gi génn na àddina bàyyam a ngi a génn àddina maam yee yeeg bàyyi tëx yi kenn newu fi cousin yeeg kenn newu fi moom rek ka fi ne moom rek la moom mu jur nii kooku par exemple kooku nag naan alwaaris mais bu dee ñu bari lañ comme li ñu wax sànq alwaaris alwaarisul kon mooy tamit deuxième pilier mooy kuy doon foog mu ne fi almawrus lu ñuy doon foog mu nekk fii lii mooy li nga xamante ne nii ñooy piliers yi waaw kon nag yii miraas moo dem amu ci benn ci jóge ci xamal ne lii nii miraas amu fi waaye fii moom am po moo fi ne léegi nag ginnaaw li ginnaaw lii mu am churut yi muy charte yi nga xamante ne ni condition waaw <laughs> charte yi waaw moo ci des mooy loo xamante nii moom bu fi newul affaire bi du am waaw mooy li am moom pour mu am il faut loolu am te loolu amul affaire boobu du am waaw loolu yàgg nañoo wax condition buñ nee nit pour mu judd fokk mu am doom ak baay mu am lii baay baay kon mooy moom balaa am fokk baay ak am mais baay ak ndey mën nañ fi nekk te moom du am loolu mooy charte loolu mooy condition léegi nag euh, affaire bi mooy condition irs lan la bi ñu njëkk bi ñu njëkk mooy mu leer leeru faatu ki nga xam ne moom lañ war a doon walla ah juge bi àtte na kiy génn na àddina loolu mooy lan nga ne mais lii daa niroo pilier bi ñu ne la euh, niroo nañu mooy il faut affaire bi nekk lu réel il faut affaire bi nekk lu réel mooy faatu gi manu la nekk koo xam ne par exemple euh, dañuy nattable di sikki sàkk est-ce faatu naan faatuwul déedéet kooku bu sikki sàkk amee dinañ ñëw ci loolu dinañ ñëw ci yi nga xam ne mawaanee lañ yi nga xam ne ñooy tax nit ki du mën a doon noonu mooy kon il faut mu nekk mbir mi faatu gi nekk xaqiiqa waaw mu leer ne waa ji faatu na loolu condition la ngir miraas mën a am léegi nag ki nga xam ne côté bii dañ ciy dugalaale mafqud mooy ki nga xam ne parce que kook danga man mais yow loolu leerul mais juge bee ko àtte dañ naan la waaw parce que en fait mafqud dafa am ay ay ay ay kii ay àtte yoo xam ne dafa wuute mooy ki nga xam ne dafa yekk disparaître parce que am na koo xam ne moom fi mu disparaître ci réewum jullit la disparaître am koo xam ne ci réewum la disparaître am koo xam ne eh, mooy réewum yéeféer daf dem noonu mooy bu ma naan réewum jullit la disparaître mooy en temps de paix comme ñu ne euh, ab sénégalais boo xam ne biir Sénégal euh, bu dëkk Dakar disparaître Matam wala Tamba mais ñu toog ay ati ati ati ati at kenn kenn amul ci moom nouvelle wala mu dem Gambie Gambie réewum jullit la walla Mali wala Burkina Faso loolu lépp réewu jullit li après moom mu daal li mu disparaître te dara xewul temps de paix la mais dafa disparaître loolu benn kaa la mu am beneen kaa waa joo xamante ne nii moom fi mu disparaître réewum yéefar la mais en temps de paix par exemple koo xamante ne nii moom dafa disparaître biir Moscou ab jullit la. bu dëkk euh, benn saoudien wala benn sénégalais wala benn marocain wala benn ku dëkk Nigéria koo xam ne jullit la jóge fee ca province de Kano euh, dem Moscou mais mu amatuñ ci benn moom nouvelle loolu ñaari cas mu am beneen cas boo xam ne nag moom dafa disparaître lan jamonoy fitna ci biir jullit ñi mooy xeexu nguur xew comme nag ni muy xewee par exemple gaa yi di xëccoo nguur waaw waaw maay jiite kii ne du jiite ku ñu am ay kaanak mooy jamonoy fitna la ñoom xare am seen biir ay xeex am waaw wala mu nekk loo xam ne dañuy woo comme gab guerre civile réewum jullit la mais gaa yi faatante loolu benn kaala moom mu disparaître kenn xamul fan la nekkati bi guerre bi jeex na mais kenn xamatul fan la féete loolu beneen kaala noonu réewum jullit ab mais jamonoy fitna xam nga wuti naag bi nga xam ne dara xewut moom mu gé mu mu disparaître moo am beneen cas boo xam ne yéewum réefar la disparaître waaye bi muy disparaître nag jamonoy xare la mooy dafa am guerre entre jullit ñi géeféer yi moom mu bokk ci arme bi nga xam ne dañ koo yóbbu woon mu dem ba mu demee ba xare ba jeex kenn gisatu ko waaw kenn xamul trouvé wuñ kooram te trouvé wuñ ne mu ngi dund fenn lii nag mooy affaire bi xam nga lii ay kaal léegi euh, lan mooy àttey waa yi walla gaa yi Euh, lii nii d'ailleurs avant de commencer dañ naan la am na cas kaa boo xam ne nag bokku ci mooy prisonnier prisonnier de guerre boo xam ne jullit ñi yéeféer yi dañuy xare ñu jàpp ko prison prisonnier mu leer na ñu ci prisonnier yi la nekk lu mu fa yàgg yàgg yàgg ko kenn manu la toog ne waay yow gars yi de ko perpète lañ ko dóor waaw ne ñoom non ñun moom gis nga ko ñu jàpp suñu ennemi soit dañ lay faat wala ñu perpet la mooy perpétuité lañ lay tëj léegi ñoom gars yi perpète ko mooy amul sax droit ay ay di def recours amul gars yi dóor ko benn perpétuité perpétuité waaw mooy ba faw yow dañ lay tëj ba sa giiru dund yow ba ci ci kaso bi ginnaaw ginnaaw baro yi ngay faatu biir ndungu siin ngay faatoo te réewum yéeféer bi la bu boobaa loolu boroom xam-xam yépp a d'accord ne kenn manula àtte ci kook ne dafa faatu fekk amuñu leer ne faatu la waaw léegi nag bu dee côté soxna sim takkoon te mu nekk ci réew jullit kook day am possibilité fasax mooy ñu juge bi daldi Euh, fecci euh, sëy ba doxoon seen diggante waaw mais kantaa naan ay wate nañ leen ko téeñ kenn du ko téeñ parce que mu ngi dund kenn du téeñ di koy dund waaw loolu mooy chart bi kon fokk mu leer kon fekk leer nañu ne mu ngi dund comme al asir boo xam ne perpète lañ ko dóor kooku kenn mënu koo téeñ waaw loolu benn affaire la waaw léegi nag euh, mu des ki nga xam ne moom dafa dem réer ci euh, moo xam euh, da doon def commerce wala dafa demoon seeti am kum doon seeti wala mu demoon voyage touristique après mu daal di réer waaw kooku nan lañuy def kooku premièrement dañ naan bu ñu yëkkatee affaire bi ci juge bi juge bi ni ñuy njëkk def du ñëw rek daal di décider ne waa ji faatu na déedéet day fexe faire fonctionner ses réseaux ak ñoo xam ne ñooy dem à la recherche ngir am ay nouvelles personnes boobu. ñu yor photoom di ko diffuser ci réseaux sociaux yeeg yooyu ak bépp moyen boo xam ne daal mën nañu ko ñu daal di koy def ngir leerlu est-ce que diw mooy premièrement dañuy cadrer fan la demoon ban ban réew ci réew yi la demoon ci réewu jullit yi ñu ne ah moom de Soudan la demoon mu ne kon baax na euh, léegi baax na. li ñuy def ñëwoo woo monsieur l'ambassadeur ma fa toogal walla ki nga xam ne mooy parce que bu ñun bu ñu natt suñu bopp ci ci ci yi nga xam ne moom lañu ñu ko faar yi defal ah. non loolu ñun ñoo ko defal suñu bopp wala ñun dañu ko imposer waaye euh, mooy ci l'islam bi muy jaar yoon bu doon l'islam euh, moo yor mbir yi mooy comme nit nit meloon bi nga xam ne Andalousie muy Espagne ba ba Iran foofu yépp benn xalifa la doon am yeneen gox yi ay gouverneur fay nekk ñu naan alxaakimu moom ni def ñu nag ci côté boobu mooy du ñu jàppe ne Soudan moom am réew la boo xam ne boo kii bokkuñ dara xam nga loolu noonu moo waral Euh, parce que bon colon yi jaar nañu fii on n'est pas way la patrie la patrie sénégalaise est différente ak patrie malienne déedéet l'islam xamul loolu moo tax inna ardi wasi'a waaw <laughs> <laughs> waaw sama suuf si dafa yaar léegi nag euh, mooy dëgg la ci feey boo naree dem foofu gars yi bu dee dañ lay laaj visa loolu dëgg la mais ci côté charia dañ naan la bu boobaa ambassadeur bi bu doon réewum jullit la ñuy dox mooy dañuy doxal charia moo tax may ñoom ci cadre boobu la ñuy wax bien sûr que waxuma la dem léegi naan ma bon nañ xool les autorités à Dakar mais ñoom dañoo doxal loolu même bu dee ñu ngi koy doxal bu kenn réeree lool tubaab yi moom dañ koy def bon ñun suñu réew yi man wóoruma quoi du ma ci wax dara parce que wóoruma tubaab yi moom ñu jàppee wala ñu am na benn tubaab bu réer gis nga tubaab bi réer Japon fan yële benn as ndaw mais loolu dañuy kii euh, di def lu ne ngir gis ko dem ba foofu ak famille wamit di dem di defal seen bopp ay recherche di kii luy hôtel di kii euh, wax police japonaise bi ngir ñu fexe cee xool waaye def ay kii trat def lii publicité affaire yi hein fan la féetee ay kan moo gis ku mel ni comme indice nga nga signalé mooy loolu noonu noonu lay juge biy def d'abord waaw noonu lay defar day digle yooyu léegi nag euh, bu ko defee da koy def bu xasee def loolu gaa yi def recherche yi ñëw indi day joxe benn délai boo xam ne ci lañuy def recherche yi un an léeg loolu dañ koy teg bon ci li gën a dëgër quoi parce que yii côté bii nii dafa bari ay wax côté bii nii lii nii ñuy wax nii mafxuud nii dafa bari ay wax lool ci boro ci fuqaha yi rien que ci Maliki kese rahmatullah yi dafa bari ay wax waxatuma la ñi ci ñeneen ñi ci des moo tax dañuy wax lu dañuy fexe tënk quoi wax li nga xam ne insha allah mooy li gën a dëgër mooy bu boobaa juge bi mooy xool ci loo xam ne moom day jàpp ne période bii dina baax. pour ñu def ci recherche yi waaw mu décrété ne période bi yépp léegi nag gars yi activé monsieur l'ambassadeur activé sooy réseau ñuy kii léegi bu ñu defee loolu lépp moo xam mu ne man jël ci at laa koy teg waaw ci ar at laa koy teg bu tegee at mu ne bon bu ko neexee mu xool ne bon am na ay indices yoo xam ne soxlawaat na ma tegaat ci leneen mu tegaat ci loolu ci ka moom ci juge bi lañ koy appréciation léegi buñ ñëwee ba ah, léegi nag bu ñu toogee affaire yi doxul bu boobaa bu dee amoon nay soxna mu clôturer dossier bi day ñëw nag ne leen man ngeen a léegi ténj ténj koo xam ne ko mais kañ lay def loolu kañ la naan mën ngeen a ténju kii mooy dañu naan dañu naan dañuy xool juge bi parce que dafa am ay wuute am nañu ne comme nim ne ci ngiru Maliki yi rahmatullah alayhi soixante-dix ans la ñuy xaar waaw mooy soixante-dix ans lañuy xaar léegi nag bu ñu xaaree loolu léegi nga ne ma amee ah, bi mais saa yi cinquante soixante-dix mais mais gi ñëwul lan moo tax soixante-dix xalaataan ba soixante-dix ans la waaw xalaataan naa ko kay mais imaginer quand même quand même am wala cinquante ans hein nga bëgg fen dañuy xaar soixante-dix ans sawaay yow itam li nga ma ne non soixante-dix ans yi tekkiwul ne mooy bi mu réeree bi ñu defee recherche yow pare lañ naan ndaw si da ngay xaar euh, mooy nañ dañuy xaar soixante-dix ans kenn du xaar soixante-dix ans non soixante-dix ans mooy at yamu am mooy moom dañuy xool bu doon ne cinquante ans la am jamono jooju mooy kon vingt ans lay xaaraat ci kanam bu doon ne moom soixante ans la am dix ans lañuy lay xaar bu doon ne soixante quinze euh, kii la amoon nu mu tudd affaire ba soixante cinquante ans cinq ans lay xaar bu pare nag ba sa ba ba mat soixante dix ans lu tax parce que dañu ne euh, parce li ëpp ci xeet wi xeet yonent bi alayhi salaam ak tamit ni ñu gis mooy léegi nit ñi en général ci lan la tegu euh, mooy ne en général seen seen fan yi li ci ëpp soixante-dix ans la yem ci en général quoi waaw lii nag xam nga ne lii mooy taxayurul ahkam bi taxayuri zaman wal makan da ciy dem mooy ñépp xam nañ ne espérance de vie yi selon les années cinquante ak léegi yemul waxatuma la ak jamono ji ñii di wax fuqaha yi rahmatullah alayhim mooy ne euh, moo tax ku mel ni par exemple al imaamu ahmad rahmatullah alayhi moom dañoo jële ci moom al asram dane dane moom jële na ci moom mu ne bu dee ida mada alayhi tis'una aaman moom dane quatre-vingt-dix ans waaw moom loolu la même bu dee après imaam ahmad jële nañ ci loo xam ne comme li boroom al mughni wax al imaam ibn qudaama luy wone ne après daa mel ni mbir yi daal da cee mujj daal Euh, mel ni ku retiré li waxoon daal mu daal di ciy taxaw daal def ci wax waqf waaye bon euh, mais ñoom lii la ñuy wax ne moom jël na ci al imaamu Ahmad mu ne so quatre-vingts tis'una aman quatre-vingt-dix ans lay xaar waaw mooy loolu mooy ne yow bu dee ne jamono joo xam ne espérance de vie bi dafa yokk xoola ñun Afrique nga xam ne gaa yi am nay temps man ba mu ko doon dóor a dégg ba ma nee ci gone dama dama doon mer ne tubaab yi dañ ñoo yàpp quoi ne xaw ma bon est-ce que du ñu waxoon que bu ñu ko dépassé mooy espérance de vie bi quoi mooy luñ ci teg daanaka day mel ni bénéfice ma doon mer temps yi ne gone doon jàng affaire boobu ma ne mais ñii dañ ñoo yàpp quoi alors que mais après ngay seet boo màggee nga gis ne affaire bi. kii jege na réalité ah parce que gars yi ñuy wékkeekoo saway <laughs> te daanaka il do dañuy wékkeeku jeune quoi mooy dañuy gaañu nekk ay jeune après bon léegi yow imaginer am na ay temps yoo xam ne espérance de vie bi ay cinquante ans am yoo xam ne soixante-dix ans la am yoo xam ne xoolaal ay Europe yi nga xam ne mbir yi ñoom ci seen bopp dañu yor ay statistiques yoo xam ne dañuy gis ne affaire bi day gën a yokk nga gis jigéen ñi ay quatre-vingt-six ans la góor ñi ay quatre-vingt-deux ans ñooñ manuñu ne euh, ñooñu par exemple dañ naan bu dee lool mooy li ëpp mooy mbir mi ndax lan al lil ghalib affaire bi foofu la tegu wan naadiru laa hukma la mooy li ëpp la ci sariya di bàyyi xel al hukmu eh, lil ghalib wan naadiri laa hukma la li ñuy jox àtte mooy li ëpp lu muy xaw bu dee nag li ëpp léegi ñuy génn àddina waaye gaa yi seen espérance de vie quatre-vingt-dix ans la mooy kon waxu bii xanaa bi lay wax hein euh, mooy loolu moo tax euh, kii xanbali euh, yi ñoom dañu ne parce que <laughs> li anna adh-dhahira annahu la ya'ishu akthar min dhalik ndax daal li gën a feeñ mooy li gën a kii mooy nit ki du du dund lu ëpp quatre-vingt-dix moo tax ñoom ñu teg ko feew alors que waxu Maliki yi fële ñoom fi ñu ko teg ñoom dañ jàpp ne nit moom lu gudd fan mooy Hanbali yi quatre-vingt-dix ans moom du ko weesu. alors que Maliki yi rahmatullah dañu jàpp ne li ëpp daal lii xew même bu dee am na ñoo xam ne dinañ rëcc di dund ay cent ñii ay quatre-vingt-dix ñii ay quatre-vingts ans mais li ëpp daal mooy ne soixante-dix la moo tax ñu ko foofu. kon nag affaire bi foog naa kon leer na mooy kon soixante-dix ans bi tekkiwul ne day xaar euh, bi jour ba mu réere wala ba ñu décréter seet ba sonn gisuñu ko ci la ñuy commencer di continuer naan aywa jàpp leen ah non ah non non non voilà léegi nag par exemple bu dee bu dee bu dee ndaw si la mooy bu dee waa ji cinquante ans la wala soixante ans la amoon liñ defee yii yépp après juge bu pare danaan ko léegi dangay ngay idda waaw idda ki nga xam ne mooy kuy ténj lay idda bu paree ci loolu nag après nag ci lay moom day mën a jël miraasam ci kookale loolu mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu boobu ku réer ci dëkk boobu wala dëkku shirk tamit nii lay deme koo xam ne ci dëkku shirk la réere ñoo xam ne am nañu euh, possibilité daal di leen fay am na ñoom ak relation tamit noonu lay doxale fexe xam est-ce que kookoo ngi dund léegi bu kiiwul mu doxale procédure bi léegi nag mu des mais bu dee nag ay xare ñoo amoon diggante jullit ñi ay xeex lutte de pouvoir wala ab guerre civile wala yu mel noonu après moom xamoon nañ ne moom moom bokkoon na ci ci ci ci ci xa ci ci ci ci parti yi ci ci ñi engagé woon waaye nag euh, affaire bi mooy xamuñu am am na beneen affaire boo xam ne fàtte noon naa mooy boo xam ne mafqud da ciy am mooy taawun dañu jekki moom dëkk ba mu nekk ab peste am fa wala ab épidémie boo xam ne ravagé ñu nu bari waaye moom gisuñu ko waram dégguñu ci yoon waaw kenn registre yi ñu bind kenn waxul ne moom bokk na ci ñi faatu te kenn gisu ko waaw loolu it da ciy dugg ñu jekk bombardé dëkk kenn xamul fan la waa ji nekk est-ce que bokk na moom ci ñi faatu wala xam kenn xamul fuye nañ décombres yi liñ jot a gis daal kenn gisu ko yooyu mooy gis nga <laughs> mafqud dafa xaw a gudd ko affaire bi léegi boo xaaral nañ fexe tënk parce que <laughs> sinon <laughs> sinon dañ fi yàgg ñu ngi ci charte yi ba léegi charte yi nga xam ne condition ngir nit ki mën a doon mooy comme bi ci jëkk il faut waa ji mooy ci lañ nekk deewam wóor ne faatu la waaw bu ñu gisee nii mu faatu ñu attesté ne faatu na après ak alaama yi wane ne faatu na yooyu yëpp kooku leer na mais ñun ci mafkuut bi <laughs> euh, léegi nag euh, kooku euh, mafkuut bi ki nga xam ne comme ku mooy kaab yi ñu wax nii bi ñu nekk xare am diggante biir jullit ñi kooku moom nan lay def Ah, kooku li gën a dëgër mooy bu xare bi jeexee ah dañuy xaar mooy juge bi moo naan nañu xaar benn délai boo xam ne délai boo xam ne dinañ ci mën a recenser ñi faatu ñépp comme que les guerres bi jeex na ñuy recenser di xool koor yee di kii ak yooyu mu teg benn délai moo xam bu nee un an la waaw bu nee deux ko teg deux buñ defee loolu hein buñ defee noonu ba délai bi mu teg mu jeex ñu xam ci lépp te moom kenn retrouvé wu ko boobu la ndaw say commencé di tënj mooy juge bi après day considérer ne waa ji mooy day mooy buñ la nee nag fa lay commencé di tënj mooy kon mooy juge bi àtte na kii faatu na que loolu c'est une évidence waaye <laughs> vrai que waxuma ko mais mais loolu loolu dañ koy xam kuñ day commencé di mooy kon bu boobaa dañuy xam ne mooy fekk na juge bi nag kii considéré na juge na kii faatu na. waaw kooku moom noonu lay demee léegi mu des ki nga xam ne mooy eh, xare boo xam ne nag diggante jullit ñi la ak ah yéeféer yi boo xam ne à condition ko ne moom fekk na xare ba ay nekk na dëkk bañ doon xare rek déedéet loolu du doy waaw mooy kooku li ñuy jëkk a def mooy dañ koy comme lëlër dañuy fexe xool ñan ñoo faatu waaw mooy dañuy xool ndax moom faatu moom bokk na ci ñi faatu walla bu dee ne loolu nag amut dañuy mooy mooy diire boobu nag bon un am na ñu ne day mat un yu mat sëkk waaw un yu mat sëkk yu dara wàññiwul yoo xam ne moom lañ koy seet bu ñu rut seet seet seet kenn gisu ko hein bu boobaa nag bu boobaa ci la kii nu mu tudd euh, juge bi di door a décréter ne waa ji génn na àddina bu ko defee bu dee am na soxna mu commencé téññi ko loolu buñ la nee bu décrété faatu mooy bu amul soxna te ki koy doon ne fi jeex na moom day moom day day doon ñi koy doon dañ koy doon waaw loolu lañ lay wax te buñ koy miiraas ñu joxaale ndaw si ki nga xam ne soxnaam la woon miiraasam voilà léegi kon affaire yaa ngoogu ah lii daal Euh, mooy li nga xamante ne nii mooy li jëm ci wàllu mafquud bi <laughs> koo xam ne dafa génn dem di jëndi mburu kenn gisatu ko day am di si <laughs> wala koo xam dafa dem tukki ne moom de demee Allemagne ba léegi quatre-vingt-six la demoon ba tey jii ñuy wax ak yow 16 avril 2019 amuñ ci moom benn xabaat waaw loolu day am tamit am koo xam ne moom fam demoon xeexa fa am am koo xam ne fam dem fa feebar ab épidémie fa am waaw yooyu bari na wala ab bombardement daal am na foofu te xam nañ ne moom bu nga fa woon yooyu yépp am na wax nañ la àtte yi wallahu taala alam kon loolu mooy charte bu njëkk bi mooy kon charte bu njëkk bi il faut faatu ki nga xam ne moom lañuy doon mu leer ne faatu na moo xam faatu gu réel wala boo xam ne juge bi moo ko àtte muy mafqud bii ak tamit ki nga xam ne eh, am na tamit benn affaire mooy ne bu dee loolu loolu nañ ko wax ci mawaani yi nañ ko wax ci mawaanu yi voilà lii baax na euh, mooy deuxième condition bi mooy mu leer ne ki ko war a donn jamono ja ka muy donn faatoo moom mu ngi doon dund loolu beneen condition la xam nga fii nii lan mooy lan moo tax affaire bii deme nii lan moo tax affaire bii nii mu mu ñu teg ko mooy parce que yaa ya ya am na am na ay cas yu bari yoo xam ne sikki sàkk ci kan moo njëkk dee mën na am nañu imaginer monsieur A mooy père de famille mu am ñeenti doom ak benn soxna ñetti doom yu góor ak benn doom yu jigéen ak benn soxna la fi bàyyi ay baayam génn nañ àddina ay sa génn nañ àddina ñoo ñëpp génn nañ àddina mu ànd ak ki ci mag ñuy voyage ñu yor seen oto walla ñu dugg ci benn car walla benn bis mu am accident mu am accident monsieur ami père de famille bi génn àddina doomam ji yi mu àndal génn àddina foofu dañuy soxla xam kan moo njëkk génn àddina ci ñoom ñaar loolu moo tax moo indi charte bii mooy mu leer que ne est-ce que monsieur ami di per de famille bi bi muy génn àddina doomam ji nga xam ne génn àddina ci même accident bi est-ce que kan moo njëkk génn àddina ci ñoom ñaar leer naam leeru nañ ko waxee neneen imagineel bu dee ne bi ñu accidenté pompiers yi dañu agsi gis plein de blessés bi ñu ñëwee xool am euh, euh, seet monsieur A mi père de famille bi ñu gis na moom de faatu na ñu xool doom bi moom faatoogul ñu jël ko ci benn oto pompier di ko yóbbu ngir les premiers di ko defal les premier soins ngir yóbbu ko l'hôpital le plus proche dañ koy yóbbu ci yoon wi mu génn àddina kooku day doon lu tax parce que loolu mais ndonom nu muy demee mooy war a xam moom ñi ko war a doon parce que alal jooju mooy moom amoon na cër ci ndono gi parce que kamu ki baayam moo ko njëkk faatu waaw moo tax looloo tax lii am solo leer lu keneen il faut que ça soit clair est que ki war a ñi war a ba ki ñi war a di di faatu kooku mu ngi doon dund